bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina habibina shafi'ina nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an imamil arifin wa qutbil siddiqin abil abbas ahmad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa li tariqati faizin amma ba'd qala shaykh al-hajj malik ibn usman alayhima ridar rahman wa saamixan walidina wa shuyuxa wa man qad waladu wa zawil islaam yallah waaw wa saamixan walidina wa shuyuxa ah, bal wan ko ko ah non ñii ñoo ko am pa ça dépend ci ci ci ci kii bi moo bi ki am bi ki am bi waaw kan

que bii moom du non man la ñu. def leen nii nii moo gën a gaaw. waaw ah, jërëjëf mu xaddam. Ah, léegi kon insha allah. kon ñu ngi yam ci wasaamihan euh, walidina wa shuyukha wa man qad waladu wa zawil islam yallahu yàlla nga jéggal walidina suñu waajuri wa shuyukh ak sëriñ si ak sëriñ si maanaam suñu sëriñ yi ak ñi nga xamante ne xat dëgg dëggwul ah, wala du jur nañ leen hmm. wala du ngeen wala wulidu ah non c'est que ñun ñoo bokk kii man wala du la ah, mooy ñoom ñi ñu moom nga yor ah waaw waaw wa suyuxa wa man qad <laughs> yow wala du nga yor waaw wala du la wala waaw maanaam fii arab bi wuli du la bind mais français bi wala du la bind ah yow loo yor wala du waaw ci arab bi nag الشيوخ ومن قد wuli wuli waaw ah waaw voilà ah ala kulli xaalim su fekkente ne wa wulidu la mooy ñi ñi ñi ñu jur maanaam ñi nga xam ne jureef na leen maanaam mooy. Euh, maanaam mooy euh, euh, ceux qui ont été engendrés voilà ceux qui on été engendrés maintenant su fekkente ne waladu la mooy ce qu'ils ont engendré non bu dee wulidu laa lay wax dama lay wax ne la bu dee wulidu affaire bi complément lay doon maanaam kii la euh, maanaam yu sama fa'iluhu maanaam mooy Euh, loo xam ne tudduñu ki ko def tudduñu ki ko def voilà ceux qui ont été engendrés xam nga waxuñu kan moo leen jur maintenant ceux qui ceux qu'ils engendré boobaa nag tudd nañ article bi c'est il il ñoom ñoo engendré il euh, comprendre nga est-ce que différence xoolal buñ ne ku mu jur bon nañ wax ni ki mu dóor ak. non ki ñu ak. <laughs> ak ku ku walla xaaral waaw ku ku ñu ki ñu dóor ki ñu dóor kooku lan la ki ñu dóor tudduma article bi tudduma ki ko dóor ki ñu dóor rek laa bi mais bi ma ne ak ku mu dóor ku mu dóor tudd bi sujet bi mooy kii doo raté kii <laughs> ni bu nga nee waxat wa ah yaakaar naa leer na ah maanaam ay descendance lay wax bu dee wulidu la ah maanaam moom waaw descendance non yëpp descendance lay wax mais sauf que bu dee waladu maanaam mooy sujet bi mooy waajur yi ak sëriñ yi mooy sujet bi waajur yi ak sëriñ bi amma wulidu mooy ñi ñu jur kooku waxul sujet bi waxul sujet bi mooy ceux qui ont été engendrés maintenant par qui tudd ko maintenant bu ne ceux et tous ceux qu'ils ont engendrés il bi day delluwaat ci ah ci waajur yi ak sëriñ yi baax na voilà mais de façon maanaam wen lay doon mais sauf que voilà wala du daal hmm? lu tas xeef la dañuy wax tas xeef maanaam mooy di wax mbir wala nga koy répéter wala nga koy bind nga def erreur ci ci soit ci masse gi wala def erreur ci lettre bi ci point yi tombe yi hmm? waaw loolu la ñuy wax tasxiif su fekkente ne da ngaa changer complètement mot bi def ko beneen mot kooku la ñu tuddee taxriif waaw ala kulli haal dégg nga kon yamoon nañ waxoon nañ li nga xam ne moo aju ci sëriñ yi euh, joxe woon nañ critères yi ak yu bari ci maanaa boobu léegi mu des beneen mbir bi nga xamante ne insha allah moom la ñuy dugg ci biir loolu ba tey ne dañ koy yeggale mooy euh, maanaam waxoon nañ tamit euh, xeeti maanaam sëriñ bi tarbiya bi muy def yaraate jàngale bi et cetera yooyu waxoon nañ léegi mu des ki nga xamante ne nag léegi mooy teggini nga xamante ne moom la nag léegi taalibe bi war a am par rapport ak sëriñ bi bokk na ci teggi ni euh, fii bi mu souligner mooy le fait ñu war di ko di leen ñaanal parce que loolu boo moom la njëkk a souligner du mooy bi gën a màgg incha allah dina ñëw ci bi gën a màgg après euh, mais balaa boobu sax d'ailleurs dañuy xam ne sëriñ daa war a nekk koo xamante ne dafay dund ndax sëriñ bu fekkente ne dundul dina bari mbir yoo xamante ne diñ ci bëgg a jariñu ci doo ko man moo tax làbbu da mu nekk kuy dund ci kaw loolu nag li nga war a xam mooy maqaama yi nga xamante ne moom la sëriñ si maanaam nitu yàlla yi di amee ñaari xeet la dafa am maqaamat yu ñuy wax shafiya ak maqaamat yu ñuy wax witriya amma bi nga xamante ne moom mooy shafiya mooy maqaama boo xamante ne nit ki da koy am mais bu génnee àdduna keneen mën na ko remplacer comme bu doon ci àdduna maanaam nañu jël exemple ci yi ñuy am ci àdduna bi après ñu leeral ko ci beneen domaine maanaam tey bu ñu nee président de la république est-ce que président bi su deewee dina am ko remplacer wala déet mu nekk actuel président ah. bien évidemment tuy léegi mu des su fekkente ne ministre bu folle ko wala mu dee dañuy indi beneen nit rek mu nekk ministre léegi kële moom ancien ministre lay doon ki ci des nekk ancien président et cetera même bu yoree titre bi ba tey ñu koy wax monsieur le ministre wala monsieur le président maanaam mais maqaama bi mu yor chaque année la maanaam dafa nekk loo xamante ne nit ki daf koy mën a donn maanaam dañ koy mën a remplacer ci kaw loolu mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom maqaama yi ci yoonu nitu yàlla yi radiyallahu anhum maanaam ci ñii dem ci yàlla maqaamaat yi tamit dañ leen di doon am na maqaama bu ñuy wax maqaama islaam maanaam nekk jullit tout simplement muslim kooku maqaama la parce que am na ñu ko doon ah nit ki mën na évoluer ba yegg ci degré maqaama boo xam ne iman la maanaam mu'min la am na degre maqaamat ihsaan kooku day nekk muhsin am na yeneen ci biir yooyu am na maqaama yoo xamante ne ñoo xamante ne ay saadiquuna lañ maanaam ñu dëggu lañ am ñoo xamante ne at-taa'ibuuna lañ ñuy tuub lañ am ñoo xamante ne ay aabiduuna lañ ay jaamukatu yàlla lañ am ñoo xam ne ay saa'ixuuna lañ maanaam dañuy wër ci suuf si di jaamu yàlla maanaam di nekk ñoo xamante ne loolu mooy seen rôle am ñoo xam ne az-zakiruna allaha kaseeran la maanaam dañuy tudd yàlla lu bari et cetera yooyu ay xeetu nitu yàlla lañ ay xeetu waliyu lañ ci seen biir nag mu am ñu ñu tuddee ay euh, euh, euh, ay ay ay ay umanaa ñoo xamante ne dañuy nekk ñoo xam ne ay personnage lañ dañoo xam dañuy digne de confiance maanaam noonu lañ leen di tuddee waaye ay xeet lañ tamit mboolem yii ay exemple rek la ci ay nombre de personnes yoo xamante ne ci biir nitu yàlla yi nit ki mën na àgg ci maqaama boobu mais dangay comprendre ne maqaama boobu ku ci nekk léeg-léeg mën na euh, toxoo ci benn dem ci beneen wala boog mu boole nit ki noonu beneen mbir mi mooy ñii seen nombre dafa maanaam amul nombre bu spécifique bu ñu spécifique xamuñu ne maanaam mënuñu taxaw ne ñii nombre bii lañu am euh, jamono ju nekk nangam la ñuy doon loolu amul dañuy évoluer léegi mu am na ci seen biir ñoo xamante ne ñoom ah euh, du ñu ah maanaam ñoom nombre la boo xamante ne dañuy limité maanaam nombre la boo xamante ne chaque jamono gaa dinañ am mais dañuy limité comme ñu demee nekk xawaari yuuna yi xawaari yuuna yi kooku kenn rek lay doon te comme moom mooy comme jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam xawaar yi xawaar yi mooy koo xam ne dafa dëggu dëggu sincère ci ni nga xamante ne noonu la mel ànd ak sell teg xol ak sell teg ruux nit lay doon koo xamante ne euh, ni mu mel jamono sayyid yenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Zubayr ibnu Awwam la woon radiyallahu ta'ala anhu euh, maqaama boobu ku ci nekk dafa am caractéristique booy amee mooy dangay nekk nit koo xamante ne euh, koo waxtaanal koo weranteel da nga koy euh, gagner ci argument cest à nit lay doon koo xam ne ni muy défendre diine ji ci ay argument ak ay wax yoo xam ne xam-xam bu leer lay doon noonu la ko mane ci doole aussi maanaam day nekk nit koo xamante ne du am moroom ci jamono benn nit rek lay doon koo xamante ne noonu lay mel caractéristique boobu lay amee benn nit rek lay doon ci jamono na moo tax nit ki su ko gisee day xam ne kii la mën na nekk nag di dund ba deete lu ko gis ci jamono moom mais benn nit rek la kooku ni muy mel loolu mooy caractéristique am ni mu amee doole maanaam ni mu nekkee nit koo xam ne maam day fees dell ci xam-xam ba nga xamante ne képp kuy yéeféer wala naafeq wala nit koo xam ne caaxaankat nga fu mu débattre ak yow ci diine ji dana la duma amul moom amuloon fenn amul fe maanaam noonu lay défendre diine te day taxaw taxawaay boobu di ko défendre nit ki noonu tamit noonu lay nekkee nit koo xamante ne day défendre diine ji ci ak ak arme te tamit noonu lay mel noonu lay amee boobu doole tamit balla dafay xam moom ah, ah, beneen <laughs> wala ñaari téléphone yëpp <laughs> ah, waaw dégg kooku noonu lay mel amma ñiy dimbali diine ji nag ci seen làmmiñ ñu bari lañ am na ñu mel noonu am na ñoo xam ne comme wax kooku lañ mel mais ci làmmiñ rek lañ ko am ñoom par contre seen xam-xam day mat sëkk ñu nekk ñoo xam ne day dañuy li ñuy wax maanaam ku ñu débattre ci wàllu diine tam dañ lay dañ lay maanaam caaxaankat yéeféer et cetera dañ koy terrasser vite fait kooku moom dañ cee gaaw seulement nag seulement ñoom maanaam ci wàllu doole arme amuñu meluñu noonu am na ñoo xamante ne tam mel nañ noonu ci arme mais ñu noonu ci ci làmmiñ maanaam ci xam-xam ñooñu ñaari catégorie yëpp ay mujaahiduuna lañ maanaam ay ñuy jihaad lañ ci yoonu yàlla mujaahiduuna fi sabilillah ah seulement ñooñu ay xeet wala yu la tam ñu mel noonu seulement nag àgguñu ci degré kenn kee nga xamante ne moom ñaar yëpp lay boole te benn nit lay doon ci jamono ju ne ku dee. ku yor maqaama boobu bu deewee keneen da koy remplacer maanaam loolu maqaama bu kawe la mais caractéristique am c'est-à-dire que maqaama dafa am am nu muy feeñee c'est-à-dire que nu muy noo xamante ne noonu la ñu mën a xamee ni kii ci maqaama sàngam la bokk mu am ñu ñuy tuddee euh, abdal abdal ñooñu quarante personnes la ñu doon chaque jamono mënuñu ko manquer ku ci dee dina am ku la remplacer quarante personnes rek lañ ñu ngi ci kaw suuf si ah ay nit lañ ñoo xam ne nag li leen may maqaama bi ñu amee maanaam ku ci dee da ngay day am keneen ku la remplacer ku ci dee rek am keneen ku la remplacer ni ñu amee maqaama boobu nag euh, bon bokk na ci seen caractéristique mooy bon déjà mooy dañuy mën a nekk place yu bari en même temps de telle sorte que ku leen gis du mën a wax ne maanaam. du dute ci ne kii diw la ku ko gis rek du mën a dute ci ne kii kii diwa mais dañuy mën a nekk te ni ñu koy nekkee parce que am na wàllu yuy mën loolu mais duñ ko mën saa ne am na ñu ko man mais duñ ko mën saa ne mais ñoom saa yuñ ko bëggee lañ koy mën ay borom ma xama yu kawe ah, ñeent kare ñeent nag. lañ ñeenti jikko lañu amee carte lañu amee loolu maqaama boobu ñeent mooy bu njëkk bi mooy du ñu bari wax du ñu wax lu dul lu am njariñ sinon rek bu mbir yi tourné bay dem ci caaxaan ak yi yooyu rek ñu noppi dañ ci boole xiif du ñu nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy lekk ba seen biir ni këkk loolu du leen dal ah, dañu ci dañuy nekk nit ñoo xamante ne dañuy jaamu yàlla guddi gi loolu mooy ñetteelu jikko ji beneen bi mooy fu rumbalement xumbaay ak mbumbaay am duñ fa nekk ñoom dañuy faral di beru ba mu def ci jotaayu nit ñu baax ni ñoom ñoom loolu rek la ñuy seet fu ñu nit ñu baax ñu mën a ne ñu jotaay ak ñoom di dem di seet yi ñu baax ñu di toog ak boroom xam-xam yeeg nitu yàlla ñoom loolu daal lañuy def mais du ñu dem ay xumbaay yi nii di dem ay rumbalement yooyu déedéet ñoom bokkuñ ci yooyu ñeenti kat ñeenti jëf yooyu nag ci la nekk ci la ñu sax ci lañu amee maqaama boobu ñu am euh, am na juróom-ñaari nit ñu ñuy wax nujaba ñoom tamit ay maqaama ñoom tam ay nit ñu sell lañ ñoo xam ne ñoom tamit àdduna bi yëpp juróom-ñaar lañ mais ku ci dee day am ku la remplacer am na ñu ñuy wax nuqaba yi ñoom tamit quarante personnes lañ non astafurlah douze lañ douze nuqaba yi douze personnes lañ douze personnes lañ yoo xamante ne euh, yàlla daf leen a may loo xam ne. benn caractéristique lañ bu ñu gisee nit le simple fait que ñu gis ko dañuy xam kañ lay juddu ñaata fan lay dund kañ la dee nu wërsëgam tollu ndax sax bu deewee day dem àjjana wala day dem safara bu ñu gis nit rek xam lépp ci moom ñoom douze personnes lañ ci àdduna bi te duñu manqué ku dee dina am ku la remplacer foofu dañuy am non non ñoom de ñeneen i personnes lañ douze lañ yu indépendant ak quarante yi dégg nga. est-ce que affaire sont cumulatives ou pas. ah non non non non boo nekkee ci bii loolu laa lay wax ni njële ñi ma njëkk tudd catégorie bi ma njëkk tudd ñooñu ay xeet lañ ñoo xamante ne mën na mën nañ cumulatif mais ñii ku nekk ci bii doo bokk ci beneen ci ñii rek ngay bokk douze lañ douze personnes. waa ñooñu mu xabaaw lañ bokk na ci seen caractéristique mooy euh, d'ailleurs moo tax bu ñu gis nga bu ñu bu ñu bu ñu bu ci kenn ci ñoom tey boo gisoon bu ñu gisoon benn jéego nit dëgg fi tànkam te musuñu koo gis dañuy xam ne kii diw la nii la tudd na nangam la sant kii fii la juddoo nangam et cetera maanaam dañuy daanaka dañu mën a tracer àddunaam yëpp ci simple fait que ñu gis mu dëgg tànkam fenn ba noppi. fu ñu ko gisaatee dañuy mën a wax ne ki gis nga boroom tànk ba ñu gisoon kii la ah mais bokk na ci li ñu gën a ràññeekoo ko mooy li ñu xam ci iblis iblis sax xamewu ko boppam ñoom danoo xam iblis dañ koo xam xam ba dañ ko maîtriser iblis sax moom xamul boppam maanaam xamewul noonu boppam moom douze personnes yooyu noonu lañ mel am na ñu ñuy wax rajabiyuuna ñoom par contre weer li tax ñu tuddee leen rajabiyuun mooy weeru rajab rek lañuy lan la la la li ñuy am ci weer rajab rek la ñuy mel noonu rek la ñuy am weeru rajab kese mboolem yàlla manifestation yi mu leen di defal seen fat koeg li ñuy am la weer rajab la premier jour rajab yi moom du ñu yëgut quarante personnes rek la ñuy doon ñoom tamit ci àdduna bi ku dee dina am ku la remplacer mais bu weeru rajab dee teer jour boobu seen manifestation yi li li li ñuy gis day metti ci ñoom ba nga xam ne parfois xef bi sax duñ ko mën a yëngal mais trois jours après dañ koy tàmm ba quarante jours yi mais daal léeg-léeg nag affaire bi continuer après ci ci yeneen weeru at bokk na ci mooy nit ku nekk mooy dañuy xàmmee nit ku dëggu ak ku dëgguwul bu ñu gisee nit koo xamante ne par exemple yorul pas-pas bu baax bu ñu ko gisee par exemple bu ñu gisee chiites yi ñoom mbaam xuux la ñuy gis ñoom bu ñu gisee maanaam ku nekk selon yi nga mel rek ni sa xol mel ñoom noonu lañ lay gisee maanaam duñ lay gis en tant que nit <laughs> ni sa xol mel gis et cetera am na ñu mel noonu am na ci ñaari nit ñoo xamante ne euh, kenn ki moo yor wërsëg lépp lu aju ci wàllu zahir ay am liggéey xaalis bu bari am ki euh, tabax kër ah lépp lu aju ci wërsëg ah, ah zahir rek kookoo ko yor lenn nit lay doon nag ci àdduna bi te bu deewee dina am ko remplace déedéet déedéet déedéet kooku keneen la mu am nag koo xamante ne lépp lu aju ci baatin tam ci moom lay aju mu am vingt-quatre personnes ñoo xamante ne ñoom lépp loo xamante ne day ñëw ñoom tamit noonu lañ mel tout le temps adduna bi maanaam fu fu vingt quatre personnes nga xam ne nit kuy am leer wala fàtt ko buy ab bu muy am ci jour ci ci ci heure bi maanaam heure bu nekk ci vingt quatre heures yi am na kenn koo xam ne yàlla moom la ko dénk lépp luy jaar ci moom lay jaar am koo xamante ne moom la ñu tuddee am na ñeenti nit nag ñoo xamante ne ñeen ñi ñoo nekk maam ñoom la ñu tuddee awtaat yi maam ñoo yor kenn adduna bi kooku rek imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu kenn looloon ci ñoom mooy quatre piliers yi àdduna bi comme ni montagne yi di téye suuf si ñoom noonu la ñuy téye àdduna bi quatre lañ ci wàllu zahir ci wàllu baatin bokk et cetera maanaam ay nit lañ maanaam euh, am na trois cents personnes ñoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf nit ñoom xoolu moom aadama la ñuy wax alayhi salaam mu am quarante personnes yoo xamante ne ñoom xolu maam Ibrahima alayhi salaam la ñuy am et cetera maanaam kon ay xeeti nit lañ ñoo xamante ne ñii ñëpp ay nombre lañ bu limité ci biir nombre yu limité yooyu nag daf cee am ku ñuy wax dafa am ñu ñuy wax aqtaab yi set lañ set lañ ñoom ñuy wax aqtaab yi mooy ay pôle lañ ay axe lañ ay centre lañ adduna bi ñoom ñooy axe ñooy centre du ñu manqué ci adduna bu ne dañu am maanaam mooy mooy dañuy se adduna bi juróom-ñaari partie la juróom-ñaar la ah juróom-ñaar ah fenn fu ci nekk parti bu nekk dafa am koo xamante ne moo koy gérer ci biir nit yi sept sept personnes rek lañ nekk. mais yooyu yii ñuy wax nag maqaama yi ñoom buñ koy incarner dañ koy incarner seen ruux pas seen yaram loolu tax du feeñ maa loolu tax doo leen gis xam ko seen ruux moo koy def loolu rôle boobu seen ruux moo ko yor du seen yaram hmm? te ñooñu tamit fokk dañuy am set lañ mu am na kenn koo xamante ne nag moom la ñuy wax xud xaws kooku dañuy ñuy wax qutbu zaman moom la ñuy wax xawsu moom la ñuy wax bul waqti mooy mooy boroom jamono moom la ñuy wax ah fardul asri benn nit ki la maanaam mooy ki nga xamante ne nag borom bi subhaanahu wa bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp li mu bind yëpp moom moo koy gérer ci ruuxam maanaam moom mooy sël maanaam mooy nit ki nga xam ne lépp moom mooy centre bi de tele sorte que moom ni yaram roox ni mu mel ci yaram nga xam ne ruux bi suy du su su fi nekkul bët bi dootu yëngatuuti parce que nit soo gisee mu def yenn da nga xam ne ruux baa ngi fi ba tey boo gisee bët bi yëngatu bu yëngal tànk bi wala loxo bi et cetera bu bu ruux bi dañee yooyu yëpp amat doo dootu yëngalati bët dootu mën a gisati dootu mën a maanaam lépp écroulé mooy moom ñu ne waa ji dee na ci la ñuy waxee ne waaj ji lan la dee loolu tamit mooy dal nit ki maanaam loolu mooy àdduna bi noonu la bu zaman man ci adduna bi mooy ruuxam mooy xaw mooy ruuxam moo ko seer lépp mais yii yëpp nag maqaama shafi'i lañ maanaam maqaama la yoo xamante ne ku ko am day génn àdduna keneen jël ko baaxul mu am lu ñuy wax maqaama witri mooy loo xamante ne par contre moom kenn rek a koy nekk te keneen mënu ko remplacer mu dee taxul mu remplacer ko rôle boobu moom moo ko yor comme tey a association comme tey nay dëgër muqaddam mooy mooy mooy le père fondateur kenn mën ci dara maanaam du dëgg adduna bi mënul wër bëti ko noo xamante ne rôle boobu day am keneen ku ko remplacer du dëgg waaw dëgg Euh, kon loolu moom lañuy wax wax maqaama witriya maanaam day nekk maqaama boo xam ne bu ko kenn amee <coughs> keneen doot ko amat bokk na ci maqaama yooyu mooy maqaama xaatimul anbiya ki nga xam ne moo tëj yeneen yeneen yi alayhi salaam yeneen yëpp moo leen tëj moo leen moo leen raw moo nekk ki nga xam ne mooy sóobi nga xamante ne maqaama yi nubuwa ci moom la yam moo leen plafonné xam ne lépp loo xamante ne dafa jóge ci moom maanaam da dafa dafa jóge ci borom bi subhaanahu wa taala ak lu mën a doon balaa muy jaar fenn ci moom lay jaar muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy xalifa yàlla xalifatul azam mooy xalifa yàlla bu gën bee mag nga xamante ne li ko dalee ci ak eh, eh, ci bi yàlla bindee mbindee fi ba yowmal qiyaamati wala boog sax ba biir aljanna di sax ak saxaayam safaray sax ak saxaayam lépp loo xamante ne sama borom subhanahu na ko maanaam ci leeram la jóge te à travers moom lay ame kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa yeneen yeneen ci yëpp alayhi salaatu wassalaam amuñu maqaama boobu du dëgg bu nekkee cent vingt quatre mille yeneen maqaama nubuwa kon du kenn rek ko am am na ñeneen ñu ko am te yeneen ci alayhi salaam dañ daan génn àdduna am keneen ku ñëw remplacer ko gën a yeneen ci ñëw wala yeneen ñëw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi fi jógee amul keneen ku ko remplacer mu am maqaama bi ñuy wax alqurba nga xamante ne boroom maqaama boobu mooy ci gën a kawe ñépp ci wàllu yàlla moo leen gën a jege yàlla ndax dëggu gi nga xamante ne moom la dëggu digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala te mooy maqaama sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu kenn du ko remplacer mu am maqaama bu ñuy wax maqaamu siddiqiya ko ki ko am mooy Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy ki gën a intransigeant ci dëgg ci xeet bi maqaamam boobu moom rek ko am ki nga xamante ne moom dafa am mooy ki ëpp kersa ci xeet bi ba nga xamante ne même malaaka yi dañ koo ruus dañoo am kersa ci moom mooy Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ñooñu ñëpp seen maqaama witriya lañ maanaam kenn du leen remplacer ci loolu parce que ñoom benn nit rek lañ bu ñu bu ñu fi jógee la la maqaama boobu day continuer di exercer wu ba yawmal qiyaamati mais keneen du ko remplacer ci biir loolu nag mu am maqaama bu ñuy wax xa xatmul wilaayati maanaam ki nga xam ne moom moo tëj plafonné wàllu yi mooy Seydi Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nga xamante ne lépp lu jóge ci yàlla bu jaaree ci ci bi sallallahu alayhi wasallam yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko jëlee balaa muy jaar ci keneen xataa ci benn atome atome ci kawnu bi ci univers bi fokk mu jaar ci moom loolu wax xat mul wilaaya loolu mooy maqaamu boobu maqaamu boobu nag maqaamul witriya ak maqaamul shafiya li leen wutale mooy maqaamul shafiya bu dee danga nga am sëriñ parce que dañuy wax ci sëriñ yi loolu mooy rapport bi ñu bi am ak ñu indi ko fii maqaamul shafiya ku ko am ku ci am sëriñ boo xam ne maqaamu yooyu la amee bu sëriñ bi génnee àdduna day dem ci beneen sëriñ ba mu des su fekkente ne sëriñ boobu maanaam bu dee comme xutba xutbu zamaan moo nekkoon sëriñam bu fekkente ne dafa génn àdduna mu war a dem ci beneen xutbu bi loolu day nekk lu obligatoire ci moom ba mu des ci benn cas mooy su fekkente ne ñoom ñoo bokk tariqa maanaam xutbu zamaan bu nekkee Chazili wala Naqshbandi nit ki nekk taalibeem bu génnee àdduna te moom maanaam tarbiyaam matagul yéggagul day day toxu dem ci beneen xutbu zamaan bi am ci jamono bi ba mu des su fekkente ne ñoo bokk même tarix baax na li mu baax na leer sauf que maqaama witriya ku am sa sëriñ day nekk shaykhun laa yamutu sëriñ bu dul dee lay doon lii moo indi tariqa bi amul benn sëriñ ku dul Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ndax benn maqaama la boo xamante ne sëriñ bi day continuer di exercer rôle boobu kenn du ko ci remplacer. sauf que am na lu ñuy wax ci biir tariqa bi am na lu ñuy wax xalifa am lu ñuy wax muqaddam am na lu ñuy wax xalifa am lu ñuy wax muqaddam muqaddam xalifa ñoom ñaar lañ am na sax ku leen ñetteel mais ñi tax ñuy wax dëgg ñaar lañ dafa am xalifatu dëgg dëgg xilaafa gi piir benn nit a ko yor mooy xali mooy li ñuy wax xilaafatul baatin mooy alxalifatul baatin kenn mooy xalifa bi nga xamante ne ci baatin moo yor bu mag bi moom mooy ki nga xamante ne lépp luy madat maanaam mooy flux lépp luy jóge ci leer secret mbir bu mën a doon jóge ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu warda nabi ci xalifa boobu la jaar obligatoirement balaa moo dem ci keneen ci univers bi ku mën a doon ak lu mu mën a doon benn nit la kooku nag si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo koy samp jamono ju ne ku génn àdduna dañ koy remplacer si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo koy samp ci ndigalu yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent moo naan ko sampal kii nga def ko kii nekk xalifatu za xalifatu batin jamono ci si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu doon dund ba ci biir dundam ki ko doonoon mooy Sayyid Ali Harazim radiyallahu anhu moo tax mooy alxalifatul akbar mooy xalifa bi gën a mag tariqa bi nit ki gën a màgg ci tariqa bi ginnaaw si Cheikh Tidiane radiyallahu mooy Seydi al-Kharazim radiyallahu anhu moo bind Jawahirul Maani moo bind Risalatul Imtinan ak yeneen téere yi ngay gis yëpp yi ñuy askanal si Cheikh Tidiane radiyallahu moom moo ko bind ba mu def Jaami al-Mushri Ifadatul Ahmadiyya loolu Cheikh Mouhamad al-Mushri moo ko bind ak bi ci des euh, c'est Tayyib as-Sufyani mais sinon yi gën a siiw gën a màgg ki ko bind mooy Seydi Ali Kharazim bi mu génnee àdduna parce que dafa génn àdduna ci biir dund Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ah ñu indi Sayyidi Muhammad ibn Abi Nasr al-Alawi moom moo yoroon radiyallahu anhu moo yoroon maqaama boobu ci ginnaaw gi Sayyidi Muhammad al-Kansusi moo jël maqaama boobu radiyallahu anhu ci ginnaawam Sayyidi al-Arabi al-Wali as-Salih Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu boroom bughyatul mustafid après ginnaaw gi Seydi Xuseyn al Ifraayini radiyallahu anhu moo ko yoroon ginnaaw gi nag ci la Seydi Ahmed as-Sukayri Sukayri Seydi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu yor maqaamu boobu ci ginnaaw gi Seydi Chérif Idris al-Iraqi radiyallahu anhu moo yoroon na xam ko maanaam yor na ko maanaam yii yëpp c'est automatiquement kenn ku ci nekk bi nga fi jógee kii moo ko yor ci saa si mais bokk nañ ci ñi ko yor te mën nañ dogu ci ne ñoom yoroon nañ maqaama boobu radiyallahu anhum Chérif Chérif euh, euh, kii euh, Seydi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu bi muy yor maqaama boobu moom trois ans rek la la ko nekke moom mi génn àdduna en tout cas ci biir xilaafa sëñ Babacar radiyallahu ci la génn àdduna ginnaaw gi nag Chérif Idriss al-Iraqi yor na ko fi parce que <coughs> euh, bon am na détails yoo xam ne euh, du jar ñu ci dugg torop léegi kooku mooy xilaafa xalifa baatin ci baatin kii mooy xalifa kooku nag <laughs> kooku xe kooku lu rëy la rôle bu rëy rëy rëy la yor seulement am na koo xamante ne moom lañ lu ñuy waxtu tuddee xilaafatu zahir kooku xalifa la ci zahir kooku nag maqaama la boo xam ne nombre de person yi dañu maanaam limité wuñ ko bàyyi bàyyi xel nombre de personnes yi limité wuñ ko mën na nekk sax ne ci àdduna bi yëpp kenn rek lay doon moo koy am parce que ma maqaam boobu nit ki su ko amee dafa am nu muy caractéristiser nu muy caractériser wu bu njëkk bi mooy day xam maanaam charte mooy day nekk nit koo xamante ne day xam ba pare day comprendre bu baax li nga xam ne dëgg-dëgg moom la yàlla yelloo ci màggaay ak ci kayawaay ba pare mu am ci maanaam mu am ci maarifa maarif maanaam xam boo xam ne xam bu wér lay doon bu mu sax ci xol bi sens boobu da koy comprendre bu baax bu mu sax ci xol bi mu nekk tamit koo xamante ne day xam mbooleem yoon yi ñuy maanaam yi nga xamante ne moom la ñuy demee ci yàlla ak yoon yi ñuy yóbbee nit ñi ci yàlla mbooleem yoon yi da koy maîtriser day nekk tamit nit koo xamante ne jotaayam ay caaxaan du fa am ay jotaayam ay caaxaan du fa am ba pare day maîtriser xam-xamu sharia yi ni muy maîtriser xam-xamu xaqiqa yi xam-xamu sharia yi da koy maîtriser bu baax noonu lay maîtriser tam xam mu xaqiqa yi day nekk tamit nit koo xamante ne boo jotaayoo ak moom rek da ngay yëg ne kii ma toogal nit ku sell la ba pare ah, kooku nag dafa am beneen mbir moo xamante ne moom lay yokk ci yii ma leen wax mooy du tàqalikoog Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu fu mu toll mi ngi koy gis amul benn seconde bu muy toog te du nekk di day gis Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu kooku fu mu toll day ànd ak moom loolu moom ku ko ko xam kuñ kuñ ko te nekkoo ko xam ne néewoo que <laughs> du dëgg Seex ah. Ahmad Tijaan radiyallahu anhu day jël mbubb leer solal la ko moo lay samp loolu mooy xalifatu lan ñooñu moo tax mën na nekk ñaar ci benn dëkk mën na nekk mën na nekk benn ci àdduna bi yëpp parce que maqaama bii lu kawe la nit nag c'est pas parce que surtout Cheikh Tidiane nga Cheikh Cheikh Tidiane daanaka ñu naan mooy kii xalifu Cheikh bi nekk ay nomades wala Fass wala yooyu. que tax nga naan nga doon kooku déedéet hmm. ba pare mun lañ laa defal ijaaza yu bare bare bare ay millions ah ci samp la xalifa du tax nga àgg maqaama boobu maqa loolu maqaama la boo xam ne sa roos muy évoluer di yëg ci maqaama ba keroog nga yegg foofu loolu moom caaxaan mayu ko nit kooku da nekk ci mbir yi nekk ci sa dëggu te nekk ci ngir yàlla di avancer di avancer di avancer ba keroog nga fay yegg caaxaan mayu ko nit de bokk ci kër sàngam mayu ko nit da waaw damaa tudd nag si Cheikh Tidiane radiyallahu famille yëpp pour dugg pour pour xamal ne famille keneen pour dul moom taxul ñuy wax loolu loolu caaxaan du ko may nit de maqaama bu jafe jafe jafe am la te d'ailleurs caractéristique yi wax <laughs> wax na jafe gi mu jafe am parce que nit ku mel noonu da bokk na ci ni ñu koy en tout cas caractéristique ko mën a njort ci nit yii la wax naa la ko day nekk nit koo xamante ne ni day maîtriser xam-xamu yi nit day maîtriser xam-xam xaqiqa yi day nekk nit koo xamante ne ku toog moom day yëg ne ki ma toogal nit ku sell la parce que leer gi ci boppam moom ci boppam da koy yëg ci yaramam maanaam ki mu toogal bu fekkante ne nit ku sincère la te yàlla tax koo jóg te mu nekk nit ku baax. day yëg le maanaam ne jotaay bii ma toog ak kii daal bokkul ak yi may faral di toog day nekk tamit nit koo xamante ne suy wax ak yow day jëlaale sa lub maanaam sa sa sa sa centre sa centre réflexion xaw na lañu tuddee lubb sa centre intellectuel bi centre bi moom lay jël téye ko maanaam de telle sorte da ngay yëg ni kii lim maanaam wax ji day da maanaam da lay marqué lim lay wax parce que li dugg ci sa xol da lay marqué il nga mel noonu loolu moom caractéristique la bu ñu mën a làmb maanaam loo xam ne ku yàlla taxaju boo tasee nit ku mel noonu da ko mën a làmb daj ko mu am lu ñuy wax am na nag en dehors de ñooñu bu ñu xoolee xila xalifa yépp chaque jamono danañu mat six cents personnes ci nit cent personnes ay nit 600 la ñu doon yoo xamante ne nag ci biir loolu maanaam ñu dul ñii mën nañ caa dugg ça veut pas dire que ni bokkoo ci ñii rek que ni duggloo ci ci catégorie boobu mais nag xalifa bi tax ñuy wax ne moom moo taxaw taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane da daan foog mu bokk ci benn ci ñaari catégorie yi soog moom mu nekk xalifatu baat baatin wala mu nekk ci xalifatu zahiri comme bi ñu wax ku dul kooku nag taxawul taxawaayu Cheikh radar même bu amee maqaama xilaafa taxawul taxaw si Cheikh Tidiane radar maanaam taxawu ko à cent pour cent loolu moom foog mu leer ñu xam ko c'est pas parce que yaa mag seen seen kër que ngay nekk xalifa de ci ba maanaam ci bi tax ñuy wax <coughs> déedéet mu am mooy baay bi lay seetal mu am kon xilaafa d'une manière général tamit am nañ six cent ci personne ci àdduna bi ñoo xam ne ñoom ñëpp ay xalifa lañ mu am lu ñuy wax maanaam am na tamit trois cent treize ci ay jinne ñu koy doon ay xalifa ci jinne yi trois cent muy ñoom ñëpp muy ñaata neuf cent treize kon ñoom neuf cent treize lañ xalifa yi foog maanaam loolu la ñuy doon chaque époque ku dee dina am ku la remplacer léegi mu am lu ñuy wax muqaddam ñoom muqaddam muqaddam tamit ñaar lañ dafa am lu ñuy wax muqaddam mutlaq ak muqaddam muqayyad boo déggee ñu naan kii dañ kaa dañ kaa itlaqal itlaq la am dañ kaa ah waaw itlaq wala ah ija ah ijaza muqayyad taqyid maanaam la am loolu lay tekki mooy lan mooy nit koo xamante ne bu dee itlaq mooy nit la doon koo xamante ne day am dañ koy jox ndigal ci Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu wala boog ci kenn ci xalifaam yi dégg ngeen ci Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu wala boog kenn ci si ci neuf cent treize xalifa yi yi yi dund moo koy jox ijaaza boo xamante ne daf koy jox ndigal ci mu joxe ku mu gis rek ku bëgg a jël weer mën na ko ko jox loolu itlaq la léeg-léeg tamit ñu boole ci yenn ñaan yi nga xamante ne ay ñaan maanaam yi nga xam ne spécial lañ ci tariqa bi ne am na droit tam joxe ci ndigal loolu la ñuy wax ijaza mutlaq boobu mooy bi gën a kawe ba pare mën naa muqaddamal nombre de personnes yu mu bëgg mais bu yëggul degré xilaafa du mën a mu du mën a joxe itlaq est-ce que comprendre ma itlaq yi ngay gis maanaam du mën a wax nit jox naa la ndigal yow it mën ngaa am ndigalu koo gis mën nga koo def muqaddam bu mën a joxe ndigal moom tamit est-ce ma loolu ku amul ku xalifa ku yéegul degre boobu ku bokkul ci 913 yi du ko mën sinon bu ko amee tamit bu day day ndigal li mën naa wi waaye maanaam du am doole day faible du am doole loolu mooy mooy mooy mutlaq bi gën a mag mu am beneen mutlaq beneen mutlaq bi mooy dañ laa jox ijaaza ne la mën ngaa jox ku la neex mën nañ cee joxe boole tamit yenn ndigal mais yow amoo jox droit jox keneen yépp mutlaq lañ muqayyad nag mooy dañ lay tënk mooy am nga droit jox joxe werd wala am nga droit ija mais dañ la tënk ci ci temps de personne wala ci bi temps benn telle durée wala moment wala boo nekkee féeg yaa ngi Paris mën ngaa joxe werd waaye boo génnee Paris amul droit joxe werd ah loolu benn xeet la ci ci muqayyad am na beneen xeet ci muqayyad mooy am nga droit joxe am nga droit def nit muqaddam mais nombre de personnes bi dañoo restreindre yooyu yëpp ay muqayyad lañ baax na léegi mu des différence ban différence kon moo am entre xalifa ak muqaddam xalifa ak muqaddam li leen wutale mooy xalifa mooy muqaddam dañ koy restreindre c'est-à-dire que ñoom ñëpp il faut mu am benn côté bu ñu koy restreindre dañ koy restreindre ci ne ko ñii nga mën maanaam da ngay joxe mais lii nga mën a joxe c'est-à-dire que da ngay joxe werd mën ngaa jox maanaam mooy lawaasim mooy yi nga xam ne mooy obligatoire mën ngaa joxe yenn ñaan yi comme lu demee nekk say fii li nekk ci ahzab awraat et cetera yooyu ci lim bi dañ lay foog ñu limiter la ci dara ne am na yoo xam ne rek amoo droit joxe ko yii rek nga am droit joxe souvent nag ci yi ngay restreindre day nekk ci fatiha bi ñetti ismillah al azam ay yaqutatul haqa'iqi da'iratul ihata ak yeneen maanaam secret yu mag yooyu yooyu parfois la ñuy restreindre wala asma idrisiya wala hizbul bahr wala boog yeneen yi ay ay ay miftaaxul qutbaaniya yooyu doo ko am maanaam doo am droit joxe ko ay miftaaxul qutbaaniya ah, ay ay ay daa'iratul ihaata ay ismullaahil azam ci boppam parce que ismullaahil azam ci boppam ah, ah, affaire la boobu ci boppam même boo ko yoree dañ naa la amuloo droit joxe ko ak yooyu noonu mooy dañ laa restreindre lii nga am droit joxe ko jeex na maanaam muqaddam au plus maanaam niveau bi gën a kawe mooy il faut mu am lu luñ ko restreindre xalifa nag du am loolu. xalifa du am benn restriction ci dara amul lépp daf koy mën a joxe lépp daf koy mën a euh, moo xam lépp luy zikar ci tarixa bi ak yu ñuy joxe rek lépp luy secret day ci am droit ba pare am droit joxe ko nu mu ko neexee ak saa yu ko neexee lépp loo xam te ne dafa aju ci tarixa bi daal d'une manière générale ak ci wàllu xalwa yi ci ajoog ah ak lépp daal loo xam ne daal aju na ci biir loolu yëpp yëpp yëpp yëpp day am droit bi day am droit bi ak tarbiya bi yoonu tarbiya yëpp da ci am droit day am droit joxe de loolu moom mooy xalifa lii moo leen différencier lan moo différencier muqaddama xalifa ànd ak kee dañ naan ko am nga état mais am na yoo xam ne amul droit bi c'est-à-dire dafa am ay secret yoo xam ne du am droit joxe ko même bu amee droit jël ko am na ay secret yoo xamante am na ay xeeti tarbiya yoo xam ne ak xeeti jëngal kurus <laughs> comme ni ko gars yi di yenn secret yenn genre tarbiya yoo xam ne moom du am droit def ko du am droit joxe ko ak yenn genre xalwa yoo xam ne du am droit dugg ko du am droit dugal ci dugal ci yépp du ci am droit kooku mooy kooku mooy lan kooku moom mu muqaddam la mais bu weesoo foofu nga xam te ne lépp voile yëpp dañ ko yëkkati amul benn restriction ci dara loolu moom mooy xalif mais li ñu war a xam ah, en fait introduction bi dañ ko maanaam <laughs> introduction mais dañ koo def ci <laughs> pour ñu xamee ne après nag ñi ci des nekk lan nekk nekk ay ay même muqaddam bi xalifa yi taalibe la maanaam benn sëriñ lañu am benn amul ñaar amul ñett muy siit Cheikh Tidiane radiyallahu anhu parce que lan moo tax lan moo tax maqaama witriya bi mu taxawee nga xam ne sëriñ la bu dul génn àdduna du dee moo tax jàppal ne nit ki bu xësee ba dugg ci tariqa bi moom ak ñi ci des ñoo yem maanaam ci wàllu woowu ndax taalibe la comme ñépp mais dafa amul sëriñ bay am bay voilà c'est-à-dire que am na droit dem ci ku ko neex am na droit seeti ku ko neex am na amul sëriñ fii amul ah <laughs> xam nga gée gaa yi dañ naan kii mooy sama wasila yooyu yëpp c'est que en fait il faut ngeen comprendre benn affaire ñun conception bi ñu am ci tariqa bi en tant que wolof maanaam en tant que sénégal conception bi moo baaxul ñun conception bi ñu am mooy yow boo xasee boo nekkee ci tariqa bi am na il faut nga bokk ci benn kër sëriñ boo xamante ne yow ci ñooñu ngay askanale sa bopp déedéet loolu nag amul ci tariqa bi. loolu moo ci amul wasiila kenn la mooy Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jeex na. mais je veux dire waa mais comme par exemple euh, masalan ni nga amee nga am Cheikh Mourad ku mel ni Cheikh Salahuddin. Hmm. yow am nga droit dem seeti keneen maanaam mu lay topp wala déet. ah benn tamit bon loolu dinaa ñëw léegi insha mais am na loo xam ne lu am njariñ la loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la. mooy su dee dafa am nit koo xamante ne ci biir tariqa bi parce que buñ nee benn sëriñ moo am ñeneen ñi mën nañ laa jàppale ci sa diggante ak sa borom parce que tamit ñun yëpp ay taalibe lañ mais kenn ku nekk xam na ne au fond de lui-même que ni taalibe yëpp tolloowuñ degré baal ma bala maa ñëw ci sa tontu bi ci sa laaj bi dafa am benn affaire wax ni faut mu préciser nit ki nekk muqaddam taxul mu ëpp doole ki ko nekkul déedéet abadan am na ñoo xamante ne dañuy jóge nekk taalibe du ñu jaar ci degré muqaddam directement degré xilaafa lañuy ñuy dem waaw mais non non c'est que xam ne li tax loolu am li tax loolu mën a am mooy muqaddam du dara lu dul ijaaza bu ñu joxe maanaam jox naa la autorisation nga koy joxe c'est vrai am na ay yeneen mbir yoo xam ne nit ki war na ko sàmmoon teg ci ki mu koy jox maanaam nit ki buy jox buy def kenn muqaddam dafa am ay mbir yoo xam ne war na ko xool ci nit kooku ndax am na ko wala déet sinon mbir mi day nekk parce que dafa am ay charte tamit bu njëkk bi mooy mu nekk koo xam ne au moins maanaam am na benn niveau xam-xam ci diine ak ci tariqa bi niveau xam-xam boobu nag taxu ko élevé parce que il faut que mu leer aussi taxu koo élevé maanaam warul nekk waaju boru borom xam-xam wu rëy ñu koy dox déedéet ab fóoree déedéet mais su fekkente ne xam na li aju ci wàllu jàpp ak julli de telle sorte que xam na yan nan lañ koy defee lan moo ci farata bu yàqoo nan lañ koy réparer et cetera ba pare xam na li aju noonu la ko xamee ci julli ci koor ci azaka ak ci at ak yi nga xamante ne daal mooy yu ma ne de manière générale du diine ji daal de manière am na ci culture kooku loolu benn la beneen bi mooy bu nekkee nit koo xamante ne xam na li euh, aju ci werd bi werd bi ak li ci ay tout ce qui tourne autour maanaam yi nga xamante ne mënta ñàkk ki nga xam ko comme par exemple ne ñett ñetti mbir ñoo war wasifa benn yoon ci bis bi ñaar moo gën xadara ajuma ak werd su bëggee ngoon yii ñoo war xam naa yooyu bu ma ko bu ma ko yàqee nan laa koy réparer ak lan moo koy yàq ak lan moo tax mu lan mooy tax muy baax lan mooy condition yi nga xam ne du day tax du baax loolu il ma xam ko maanaam nit ta ne muqaddam te xamul yooyu par exemple ah ah non c'est-à-dire nit ki bu ko maanaam loola tax bu ko defee muqaddam tamit il faut mu dem réviser loolu bu ko joxee ndigal il faut mu dem réviser loolu mu xam ko au moins bu fekkente ne xamu ko woon avant léegi beneen bi nag mooy dafa am tamit lu ñuy laaj ci moom ci wàllu jikko mooy tamit il faut mu nekk nit koo xamante ne mën na. Euh, am exemple pla exemplarité surtout ci wàllu par exemple di moytandiku di def yenn yu bon yi surtout ci public bi di nekk tamit nit koo xamante ne euh, dafa war a maanaam di fexe ba bu gisee lu ñaaw wala yooyu surtout ci biir mbokk taalibe yi mu nekk koo xamante ne day jéem a rafetal diggante nit ñi day tamit fexe ba day moytandiku di di di ñaaw jikko ci kat ci ci ñoom maanaam di di di di di di leen ñaawee jikko comme di wax lu ñaaw di leen def lu ñaaw di ko par exemple di jëwu ta mbokku taalibe yi ak yu mel noonu ah yooyu tamit dafa war a nekk bokk ci jikko maanaam dafa am ay doxalin yoo xam te ne au c'est un minimum en fait boo xamante ne moom la war a amee mais nag aussi zawiya bu nekk maanaam fu ñu samp ne fii zawiya la au moins na am benn mu muqaddam bu fa nekk. beneen mbir nag moo xam ne mat naa bàyyi xel mooy muqaddam aajowul ci mu nekk góor obligé wul comme ni ko ñu bari fooge laa bu da mu nekk góor mu jigéen mënta ne muqaddam déedéet loolu amul de muqaddam mën na ne góor amul kenn ci bind ku bind ci tariqa bi mais charte muqaddam bokk na ci ak nekk góor comme ni ñuy waxee imam charte bi bokk na ci nekk góor déedéet amul ci muqaddam d'ailleurs sax waa tariqa bi dañuy wax ne li gën mooy jigéen ñi ay muqaddam yu jigéen jox leen tariqa bi pour ñu sorante ak góor ñi ah waaw mais nag la yoo xamante ne. mais fu gaa yi teg ni kon dañ naan oui bon kenn mais fuñ ko teg loolu laa lay wax ni amul. loolu yàlla nañ waaw loolu laa lay wax ni la loolu loolu loolu <laughs> ay ci tawahumaat yi la bokk maanaam yi nga xamante ne gars yi dañ koy imaginer jàpp ko ba mu maanaam et puis rare la fait que mu rare mu gis muqaddam bu jigéen waxoon naa la ne la. Eh, Sayda euh, Khadija radiyallahu anha bu euh, an kii la euh, muqaddamu Seydi Mouhamadul Hafiz la Seydi Mouhamadul Hafiz Shinqiti euh, radiyallahu anhu Seydi Cheikh Tidiane daal moo ko jox muqaddam ni ko douze personnes nga am droit ijaazal leen douze personnes nga door am droit samp leen def leen muqaddam kenn ci jigéen la nit ki noonu taqdimal euh, euh, nit ñi Seydi Mouhamad Kanoun radiyallahu anhu bind na benn téere bu mu tudd Nisaa'un Tijaaniyat ay jigéen ñoo xam ne ay tijaan lañ ñoo xamante ne ñooñu ñi mujj ëpp ñum ci lim ñoom ay muqaddam yu jigéen dañ loolu lu ñu xam la mbir la mu ñu xam maanaam euh, dañ koy wax nii rek mais d'ailleurs loolu dafa bokk sax ci maanaam góor dañ naan la xawla nit ki buy joxe weer bu dee ay góor la koy bu dee jigéen la koy jox bu ñu toog mbaa mu téye loxoom wala mu jegantoo nañ ko sori mu jox ko li mu koy jox maintenant su fekkente ne dafa am maanaam li gën nag mooy muqaddam bu jigéen jox ko li gën mooy muqaddam bu jigéen jox ko weer bu loolu kay mooy sous-entendre nekk ne muqaddam day nekk la mën na nekk jigéen maintenant nag charte yi nga xamante ne moom la ñuy laaj ci góor charte yooyu bu ñu ko gisee ci jigéen dañ ko war a mën a def muqaddam tout simplement hmm? tout simplement sauf que nag charte yooyu <laughs> léegi ci góor ñi sax doo commencé jafe <laughs> mais charte yooyu euh, euh, <laughs> waaw sa charte yooyu normal bu ñu ko gisee ci jigéen dañ koy def muqaddam sans sans sax sans sans sans amul amul amul luñ ci war a ragal amul luñ ci bañ amul luñ ci ragal parce que taqdim du dara lu dul xam nga nit ñi fi ñu teg fi ñu teg muqad fi ñu ko teg moo fa yëg la yëgul en fait parce que nit ñi pour ñoom boo nekkee muqaddam da ngaa nekk léegi ab sëriñ bu mag boo xamante ne gars yi dañoo war a di indi andi buur ñëw di war laa siyaar di la defal gàmmu chaque année yooyu noonu déedéet mbir mi <laughs> du loolu muqaddam xam nga lan la mooy tariqa bi am na ay nit ñu bari ñu ko bëgg a jël jox nañ la ndigal pour nga bokk ci ñi koy joxe parce que sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekkul fépp ci àdduna bi ba fu ne mu fay dem di fa joxe werd nga xam ne ku bëgg a jël werd rek foog nga ñëw ci moom loolu amul loolu rek a tax ñu ne muqaddam existé muqaddam du leneen lu dul ndigal googu isnu saxeex rek ndigal gu wér kese la du leneen ku am joxe ndigal pour nit ki nekk muqaddam ku mu ko jox muqaddam la secret bi nekkul ci nit ki ci ndigal bi ñu ko jox la ne du leneen du leneen de loolu nag moom moo indi nit ki mën a nekk taalibe boo xam ne amul ndigal boobu ba pare raw mu xaddam bi lii moo ko mën a jox awi ah amul kii du muqaddam du dara maanaam du muqaddam amul benn titre ci titre yooyu mais moo raw muqaddam yu bare bare bare bare <laughs> loolu day am Hmm? li Seydi Aboubacar Atiq radiyallahu anhu di wax hmm, moom ci génération ñoom kii la bokk génération ñoom Seyd Mouhamed al Hafiz ñoom Cheikh Ibrahim Niass ñoom ñoom génération boobu ñoom ñoo bokk radiyallahu anhum moom gana gana la dëkk gana mais man gis naa kuy jaay ijaza maanaam <laughs> kaay nga ma boo ko joxee cinq mille francs mu bindal la ijaaza <laughs> man tamit gis naa kuy jaay ijaaza <laughs> waaw boo ma joxee nangam ma defar la itlaq am na ñuñ ko jaay sax am na ñun ko jaay ñu ma xam ñoo xam dañ leen ko jaay xam nga loolu valable la <laughs> te attention li gars xamul mooy am na gars yoo xam te ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sanctionné nit man xam naa xam naa koo xamante ne waaw bon wax nañu turam sax papam papam moom ci boppam papam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ci inspecteur yooyu lañ bokk ah waa xam naa ko ci zahir nit koo xam ne <laughs> loolu <laughs> voilà koo xamante ne papam ci ñooñu la bokkoon ñi nga xamante ne boo leen euh, euh, parce que ni mu amee li ñuy wax diwaanu na noonu la amee diwaanu tijaan yi diwaanu tiijaan yi nag boobu diwaan la boo xam ne ci baatin la am bokkul sax diwaan bi nga xam ne xam nga bi baatin la ba tey xam nga nit ki mën na fay dem di dellu si kenn du ko xam te du ñëpp ñu fay dem ay sëriñ lañ de est-ce diwaanu diwaan diwaanu Saalaxe ne assemblée des saints la du ñu fay dem ñëpp ay sëriñ lañ ah. am na ñoo xamante ne dañuy eh, eh, karawaat li ci lañuy sol dem di dellu si ah, boo mën na dund ba kenn du xam ne ñii ay wàllu yu lañ am nañ rôle yu ñuy jouer ci univers bi ci àdduna bi am na ay rôle yu ñu leen jox ñu koy gérer ci sa ci baatil sans nit ñi xam ne ñii ay wàllu lañ dañuy foog ne rek benn waay bu normal la voilà il est correct mu jeex mais nag dafa am diwaan boo xamante ne moom moo gën a baati na encore boobu diwaan tijaan yooyu noonu la tudd tijaan yi rek a fay nekk ki fay nekk xalifa nag foofu ki fay nekk euh, euh, di di di di kilifa gu mag mooy nekk xalifa baatin bi tamit buñ doon tudd sànq te ka fay ne moom mooy kii lay doon euh, euh, comme comme Chérif Idriss Al Iraqi radiyallahu anhu moom moo fa moom moo fa nekkoon noonu ni mu nekkee xalifa ci di ci diwaan ni mu nekkee woon xutbu ci diwaanu saalixiin noonu la fa nekkee woon fële ci diwaan Tijaan gis nga euh, rôle boobu am na am na ñu ñu tuddee atibaaw ci ci biir diwaan boobu dafa am ñu ñu ay médecin lañ am ñoo xam ne ay avocat lañ am ñoo xam ne ay inspecteur lañ ci biir diwaan diwaan Tidiane boobu diwaan la boo xam ne dafa bokk ci maanaam sax boobu xewul sax fii ñoo xamante ne ñoo am na ci ci foofu noonu ñoo xam ne ay inspecteur lañ foofu gaa yi di di kii di di di di di temps yi am na benn am na benn kii ki ma leen doon wax kii ma leen doon wax léegi nii waaw am na benn shérif boo xamante ne da daan da daan da daan joxe affaire yi nii di di lijaasa yii gars yi di ko jox xaalis ak yooyu daa reculer dafa jël moom moo ko moom moo ko sanctionné te pourtant shérif la mais da koo waa ji da koo sanctionné jël dindi <laughs> génne kii bi maanaam mu yor affaire yi xam nga day yor affaire yi yëpp ci biti nii mu mel ni ku yor secret yeeg yooyu ndekete yoratul dara. parce que nangu nañ lépp ci baatin lépp lépp la nangu ñoo ñooy inspecteurs am na tamit ñu ñuy tuddee euh, kii yi nu mu tudd avocat yi ñooñu benn waaye bu defee infraction ñoom ñoo ñëw ne non kii bàyyi leen ko bu ko kenn ki loo xam ne nit ki bu ko defee dañ ko war a dog ci tarixa bi mën na ñëw euh, kii non non kii bàyyi leen ko bu leen ah ah waa ñaan jekk ñaan njekk bu baax pour gars yi bañ a bañ a bañ exécuter individu bi parce que mais loolu day fekk nag ñu xam kooku wala ñu gis ko mu bëgg ko maanaam nga xam ne kii da koo bëgg daal waaw waaye kii daal wala mu nekk koo xamante ne comme li ñuy wax nag voilà maanaam kii maanaam mu muqaddam la boo xamante ne waa ji ah, da kaa da da dafa am ak moom relation yu rafet wala yooyu noonu wala dafa sopp dafa gis waa ji góor-góor rek mais tey mu juur mu dem mm. nekk avocat am mais parfois nit ki def infraction kenn du ko défendre ñu ñu ñu ñu ñu yëkkati ko surtout yenn genre infraction yi bu surtout bu dee ñàkk teggin la loolu tax ñàkk teggin ko aw grave surtout bu dee ñàkk teggin par rapport wala lii la gars yi duñ la gars yi duñ la sauver dañ lay bàyyi nga daal di euh, dem ah dañuy dindi sa ndigal yeeg lépp la ñuy yëkkati dañuy ba pare génn la ci tariqa bi si. inspecteurs yi ñooy def yooyu mais avocats yi mën nañu défendre am na ñoo xamante ne tamit ñoom ay ay ay médecins lañ lañ ñoom ñooy xool benn nit boo xamante ne amul comme nii amul benn mu muqaddam bu koy dimbali ci yenn yi te mu gis mu am yenn affaires yu compliquées ci moom ñoom ñu dem opérer ko opérer xol bi defar ko kii génn ci yàq ci moom et <laughs> mais ñooñu <laughs> waaw am nañ am nañ yooyu yëpp am nañ. mais <coughs> mais ñoom assemblée la boo xamante ne dañ ko dafa nëbbatu dafa dañ ko occulter nit mën na bokk sax ci biir wàllu yu mag yi te du ko xam du xam ne assemblée boobu existé na am na fenn ci univers bi quelque part fu ñuy daje ñoom di defar di di di di def seen assemblée ñoom ñoom itam. léegi pour revenir. taalibe léegi ñu ñëw ci question baal bi taalibe su nekkee ci tariqa bi benn sëriñ la am muy Seex Ahmadu Tijaan radiyallahu anhu sauf que am na ñeneen ñoo xamante ne ay sëriñ lañ ñoo xamante ne yegg nañ maanaam borom bi Fathul Akbar lañ mm-hmm. maanaam la grande illumination mën nañoo tarbiya nit dimbali ko yóbbu ko ci yàlla mm-hmm. ñooñu nag boo ci gisee kenn da koy wax mu jàppale la sa diggante ak sa borom mm-hmm. subhaanahu wa taala bu lay jàppale moom parfois tarbiya ruuhi rek la souvent sax du la jox dara mais da lay suivre ndànk-ndànk muy defar ndànk-ndànk muy defar doo ko yëg ngay évoluer parfois nag dana dina la wax ne la walla del def ñaan sàngam del def ci mais charte tar charte tarbiya ci tariqa bi charte bi benn la mooy nga bañ a wax ne damay tarbiya waat loolu mooy charte bi comme ni Sayyidul Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ci Bughyatul Mustafid waa tariqa bi waxuñu ne tarbiya amul mais dañ ni nit ki fokk mu am fathul akbar bala moo génn àdduna képp kuy jël tariqa bi xamal ni di nga yegg ci yàlla bokk ci wàllu yu mat yi am fathul akbar balaa ngaa génn àdduna loolu dana am obligé maintenant nag tarbiya bi obligatoire pour nit ki yegg mais tarbiya bi mën na gaawal yegg gi maanaam taseeg nit kuy dund comme yow mu di la defal tarbiya mën na tax nga gën a gaaw sa évolution gën a gaaw mais tarbiya boobu charte ki koy def il faut que mu nekk aarif billah ku am fathul akbar beneen bi mooy il faut mu nekk nit koo xamante ne du ko woote woon du la wax ne damay tarbiya waat mais li muy def njariñ gi muy dugal ci yow ak lim lay digal nga di ko def ak ni nga ciy nekke ci la lay bife nga yëg ngay gën a gaaw di dem yow yaay xam ne kii daf may tarbiya wala moom Eh? wala nga jàpp ko ku lay tarbiya ak yooyu mais du la doo du taxaw nag naan la ah voilà man léegi dama lay tarbiya ak comme wax naa leen ko ci jota bi weesu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci Kashful Albas dafa ne tarbiya tariqa bi ginnaaw ñaari ginnaaw laazim yi maanaam mooy yi war wird wird bi xadara bi ak wazifa bi ginnaaw yooyu fonk juróomi julli yi la ak di bari salaatul fatih du dëgg en bas ah, voilà lii la yii mooy tarbiya tariqa bi te loolu la boroom Bughyatul Mustafid wax Sayyid al-Arabi ibn Sa'd radiyallahu anhu moom la boroom ah, ah, Shinqiti bi nu ki bind kii Euh, fi mu fi tarba fi tarbe tariqa tijaaniya loolu la ak bi a bu rahmat rabbaniya fi tarbe tariqa tijaaniya et cetera d'accord nañ ci point boobu moo tax boo gisee ku lay tarbiya bi lu ci ëpp ci loolu lay jaar yeneen secret yi ci des nag mën na gaawal sa évolution ci tariqa bi comme niñ ko xamee mais ànd ak loolu yëpp ñoom duñu wax ne ñooy sa sëriñ mais dañuy wax ne dañu remplacer dañ fee taxawal Cheikh Ahmed Tidiane daal bii su sëriñ parce que am na yoo xamante ne foog nga am ci ndigal pour mën ko def te ndigal googu comme yow gisoo Cheikh dundoo gisuloo ko fokk mu am ku fi ne di jox la ko lii lay tekki mais tekkiwul ne damay aju moo tax lu ama am solo la nañ ko bàyyi xel mooy tariqa bi amul ñu naan par exemple kii euh, waa kër diw lañ. wala kee mooy waa kër diw wala ñi mooy waa kër diw amuñu loolu amul loolu de loolu foo ko gisee mal compréhension la nit ñi ñoo comprendre rul dëgg dëgg dëgg affaire bi moo tax léegi nag loo ci gis kenn ku ci nekk yaa ngi naan ah, ñun ñooy <laughs> waa waa Tiwaawan waa Kaolack waa Faas waa ay nomade waa et cetera ah, waa Cenaba waaw déedéet yooyu amu ci yooyu yëpp amu ci amul kenn ku ci nekk sëriñu ñëpp ku sëriñu ñii ne man maay sëriñu ñii ñee déedéet loolu amul loolu amul benn sëriñ lañ am muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu te nanga xam benn affaire nit ki bu amee sëriñam ruuxam maanaam sëriñ bi day jël day dugg ci maanaam day jël taalibe bi ruuxam boole ko ci boppam da koy dugal ci biir ñi def ñu évoluer waa tarixa bi bon amuñu euh, ñoom dañ leen a sopp max ci max boobu nañu lañ bokk comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon si Cheikh Tidiane daana anta minal mahbubina euh, dafa kii na waa ah, après inshallah ñu daana anta minal mahbubina wa kullu man akhadha anka tariqa minal mahbubina yow dañ laa sopp te képp ku jël ci yow tariqa bi daa xam ne ci ñu sopp ñu la bokk moo tax ñoom bokkuñu ci dëgg ci évolution yooyu gaay di di def maanaam nga xam ne da ngay sóobu kii ñuy jas bu et yooyu ñoom bokkuñ ci degré boobu ñoom degré yi maqaama bi ñu am mooy seen maqaama sëriñ jeex na maqaama bi am mooy seen maqaama sëriñ nit ki noonu moo tax moo tax nit ki ki nga xamante ne moom nga jàpp ne mooy sa sëriñ rek mooy sa sëriñ boo jàppee ni si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy boo jàppee ne keneen mooy sa sëriñ mooy sa sëriñ mais nag na ko mat da ba pare am na tamit leneen loo xam ne mat naa bàyyi xel parce que gars yi dañuy def abus de <laughs> nit ñi mënuñoo wax ne diw rek moo fi mën a yóbbu nit ñi ci yàlla loolu amul ñu wax tamit ne tariqa nangam kese mooy tariqa bi nga xam ne ku ko jëlul doo dem ci yàlla amul loolu tamit amul nit ñi mën a dem ci li mën a yóbbu nit ci yàlla dafa bari yoon yi dañoo bari sauf ko ñun dañuy wax rek ne tariqa bi gën a gaaw mooy tariqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ñun loolu lañ wax mais waxuñu ne tariqa boobu rek moo man yóbbu nit ci yàlla loolu beneen la beneen mbir mi mooy il faut que ñu xam beneen affaire mooy ci biir tariqa bi yeneen zikar yeeg yépp mën nañ laa yóbbale ci yàlla comme niñ comme yeneen zikar yi ñépp xam sauf que salaatul fatiha mooy bi gën a gaaw mooy bi gën a jege mooy bi gën a yomb pour yég yóbbu nit ci yàlla mooy saxoo salaatul fatiha ñu yom foofu insha allah bëggoon nañ nag ñëw ci teggin yeeg yooyu mais jàpp nañ ni euh, lii moo gën parce que partie bi mooy partie bi gën a bi gën a gudd ci ci commentaire bii nii mais dafa fekk ne tamit dafa nekk loo xamante ni mënul ñàkk ci ñu expliquer ko ba mbir yi leer maanaam ci wàllu cheminement bi parce que da di xam ne cheminement spirituel yépp day wër-wërloo ci diggante taalibe ak sëriñ ba pare lépp ay teggin kese la jotaay bii la ñëw insha allah ci teggin yooyu lañ koy lañ koy accentuer insha allah teggin yi nga xam ne nit ki daf ko war a am diggante ta maanaam bi daf ko war a am par rapport ak sëriñ bi ta ak tamit taalibe bi daf ko war a am par rapport ak boppam et cetera ak yi mu war a am par rapport ak yeneen mbokku taalibe yi ay teggin la yu am solo parce que da ngeen di xam ne teggin moom mooy fondement wu yoonu nitu yàlla yi teggin la teggin nag buñ ko waxee tekkiwul comme wolof li muy wax wolof li muy wax teggin mooy comportement boo xam ne day tax ah ba mbir doo ko wax xëy na ni nga ko war a waxee wala doo ko def ni nga ko war a defee parce que tout simplement maanaam Euh, dañuy bañ nga gêner na ñun loolu la ñuy wax teggin noonu waaw rafetal en fait teggin du loolu te voilà teggin mooy rek maanaam les des règles de bienséance loolu lay tekki règle de bienséance la yoo xam ne day tax ba nga mën a évoluer loolu nag mën na nekk lu ne yooyu nag dinañ ñëw ci yooyu ñooy yan insha allah ci jotaay bii di ñëw insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana